fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi samaaniin ba'dal mi'atayn waan jaabir bi waan jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna ash-shaytaana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluuna fi jaziiratil arab walaakin fi at-tahriishi baynahum rawaahu muslim rahimahullah at-tahriish al-ifsaadu wa taghyiiru quluubihim wa taqaatu'uhum kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ñëwaat ak ñun ci sunu téere bi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal dañ koo tere dañ koo aaye ñu ngi woon chapitre deux cent quatre-vingts di baabu tahrim al-hijran bayna al-muslimina fawqa thalathati ayyam illa li bid'atin fi al-mahjuri aw tadahurin bi fisqin aw nahwi dhalik ah, ci suñu jotaay bi ñu génn nag ñu ngi jeexaloon xadis bi mu jëloon gis moo doon xadis mille cinq cent quatre-vingt-treize mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tu'radu al-a'maalu fi kulli ithnayni wa xamiis fi kulli ithnayni wa xamiis fa yaghfiru Allahu li kulli imri'in laa yushriku billahi shay'an ba nim jeexe walillahi alhamdu wal minna. Ah, tey ñu war a jël xadis bi ci tegu muy xadis mille cinq cent quatre-vingt-quatorze mu ne waan Jaabirin mu ngi jël Seydina Mawlaana Jaabir ibnu abdillah ibnu amr ibnu haram radiyallahu anhu ma wa ardaahuma baayam mooy abdallah eh, mi nga xamante ne nii mooy martyr Uhud radiyallahu anhu Seyna Jaabir mu ne annahu qaala radiyallahu anhu sami'tu rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaqulu mu naan inna shaytaana gis nga shaytaane mooy kan iblis xat <laughs> dëgg-dëgg ya isa désespéré na moom daa ñàkk yaakaar ci an ya'budahu al-musalluun fi jazirati al-arab ñi nga xam ne ñooy ñooy jullikat mooy jullit ñi ginnaaw bañ nekkee jullit mujj di ko jaamu moom loolu désespéré wu na ko fii ci jaziratul arab ci la péninsule arabique muy dëkkuwaay bi nga xam ne moom la julli di dëkkoon jamono yi yeneen saa salaam di wax ak nit ñi mooy jamono jooju foofu mooy doon euh, fa la jullit ñi dëkkoon mu ne walakin waaye nag fi tahriishi baynahum waaw waaye am na loo xam ne moom désespère wu mooy lan mooy diviser leen yàq seen diggante moo daal imaamu Nawawi mun a tahrish al ifsaad mooy ak yàq wa taghyiir quluubihim ak wa taghyiir quluubihim daal di soppi mu ne mooy yàq ak di soppi seen xol yi ak tamit di jur ak dogoo seen diggante wa taqaatu'uhum kon mu ne rawaahu muslim al imaamu muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo kaa solo. ñu ne la déedéet hadis bi sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko noon al imaamu abu isa di taalibe imam muslim euh, at-tirmidhi mooy imam ahmad sëriñu imam muslim la imam muslim di sëriñu imam at-tirmidhi voilà noonu la demee rahmatullah alayhima imam ahmad manoon na nekk taalibe manoon na nekk sëriñam mais dafa dugguloon baghdad comme imam ahmad baghdad la newoon imaamu Tirmidhi nekk fële bilaadu Xuraasaan moom ay trentaine d'années dund na ko imaam Ahmad mais gisante wuñu ba muy dugg Baghdad fekk na imaamu Ahmad génn na àddina rahmatullahi ala al jamii moo tax moom par intermédiaire lay solo ci imaamu Ahmad ibnu Muhammad alors que imaam Muslim taalib imaam Ahmad loon bu ko jege sax waaw moo tax léeg-léeg nga dégg maan xaddasani nettali na man dong Ahmad ibn Hanbal al imaam Ahmad muy boroom giiru Hanbali yi sëriñam la woon mook imaamul Buxaari imaam Abu Daawud ñoo ñëpp ay sëriñ imaam Abu Daawud moom moo gënoon a jege imaam Ahmad ci ñëpp ci ñoom ñëpp voilà wa rahmatullahi ala jamii kon ñooñu ñoo ko solo xoola imaam Ahmad li ma la wax sànq naa la saytaane mooy kan ma mooy Iblis <laughs> am na ci benn riwaaya ne ci musnad Jaabir ibn Abdillah mu ne yeneen Seydina Jaabir mu ne qad ya'isa an ya'budahu al ñoo xam ne seytaane bee ñuy wax alias mag mi caaxaankat bu mag bi euh, ku bon nga xamante ne ku yàqu la al Muslim nan la al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi ci kitaabu sifatil qiyaama wal janna wan naar baabu tahriishi shaytaan wa ba'thihi saraayaahu li fitnati nnaas <laughs> imaamu Nawawi ñoom ñu def ci saraa Sahih imaam Muslim ni ñu tudde buntu imaam Muslim waxoon nañ la moom du def ay buntu baabu nangam déedéet kitaabu voilà mooy téere sifatul qiyaama melo yawmal qiyaam wal janna ak ajjana wan naar ak sawara mu ne baabu tahriishi shaytaan yàqu gu shaytaane di yàq diggante nit ñi wa ba'sihi sarayaahu shaytaane daa am ay sariya gis na yeneen saa sam doon yónni ay saraya ñuy dem bi xare ji iblis loolu da ko amaa ah. <laughs> iblis amet lépp lu ñu baax ñuy def iblis day def ni ñoom mais contraire u yàq bi kon beneen côté bi beneen côté bi la koy defee voilà mooy iblis moom day yónnee ay ay ay ay ay yoo xam ne du dem day toog délégué waaw mbokki iblisam yi taalibeem yi kan moo daq yàq moo tax ki nga xam ne moo gën a mën a yàq ci bés boobu kookee lay lay lay lay neexal te neexal bi mooy moom moom moom moom ci kaw iblis lay day toog mu uuf ko mu fanaan ci kawam lool nag saytaane yi loolu moo gën a neex ci récompense bu ñu am ñu ne mu ngi mu ngi mel ni rek kuñ ne woon kuñ ne woon sawaay tey euh, euh, euh, dëkk boo xam ne ab roi am ñu ne noo diw tey roi kër roi lay fanaan quoi ak tout le faste bi mu laaj ak yiw yépp Iblis nag ki daq yàq ci saytaane yi moom da bëggale mooy moom moom mooy moom moom moom moom ci moom ngay fanaan <laughs> waaw moo tax ba nee Iblis day xëy bu xëyee day laaj gaa yi bu gaa yi liggéeyee ba gi ba yàq bu ñëw mun lal leen kan ku nekk seytaane yi lan ngeen def naan tey fexe naa diw ba julliwul baax na waaye damal toog baax na kii fexe naa ba saay ah. def naa lii defu ko wax daal ci bon loo def loo def fexe nga ba nit ñi nekk mu ne la waaw waaye waaye benn waaye benn iblis mooy ñëw ne man nag fexe naa ba ñaar ñoo xamante ne ñoom dañoo déggoo woon doon ànd def lépp man tàqali naa seen diggante iblis ne ko ah, yow mii nag ah kaay yow mii laay laay yow mii yaa jël kii bi trophée bi tey yow lañ koy jox. bu ko defee ñeneen ñi dañ koy ñee ngir bu subaa ñoom itam ñu dem tase ay diggante <laughs> ñoom seytaane yi moo tax <laughs> iblis <laughs> noonu la ñuy la ñu liggéey mooy wa baasi yi day yónni saraayahu ñi nga xam ne ñooy ay dagam yoo xam ne moom lay yónni ngir ñu dem daal li fitnati naas ngir ñu fitnaali ni ñu yàqal leen seen diggante seen borom <laughs> mu ne bunt woow mu ne haddathana imaamu abu abul husayn muslim ibn al-hajjaj mu ne shayba wa ishaq ibn ibrahim mu jëla ko ci ñaari sëriñam di Usman ibn Abi Shayba di grand frère kan Abu Bakr ibn Abi Shayba mi nga xam ne akthara muslimun an imam Muslim bari na lu jële ci moom moom ibn Numayr rek façon yooyu ay ay ay ay ay ay ay ay ñooñu daa bari ñoom jële ci ñoom waaw ay ay ay ay ay Abu Khaythama an-Nasa'i voilà euh, ak Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb voilà <laughs> kii nag grand frère u Abu Bakr la di Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman ibn uh, uh, uh, al-Absi mawlahum Abul Hasan siiwoon ci ibn Abi Shayba Abul Hasan di Usman ibn Abi Shayba mais bu ñu ne ibn Abi Shayba rek rakk ji lañ ci jublu voilà parce que moo gënoon a siiw mais ñoom ñaar ñépp ku ci nekk sëriñ la ci imaamul Buxaari ñoom imaam Muslim rahmatullah alayhim nekkoon ay jabal dëkkoon fële ca Kuufa kon al-Kuufi rahimahullahu ta'ala moom nag moo gën a mujjee génn àddina petit frère am petit bi moo ko njëkk a génn àddina muy cent cinquante six la gane àddina génn àddina deux cent trente neuf moom Usmaan ibn Abi Shayba rahimahullah wa Isaaq ibn Ibrahim ak sama beneen sëriñ bi Isaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah di Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi siiwe woon ci Ishaq ibn Rahawiya rahmatullahi alayhi xaritu imaamu Ahmad gane àddina la 161 génn àddina 237 rahmatullahi ala al-jami' qaala Ishaq mu ne Ishaq sama sëriñ bu mujj bi moom itam sëriñ la woon ci imaamul Bukhari tamit rahmatullahi alayhi mu ne Ishaq nee na ibn Rahawiya mu ne axbarana ax moom noonu la ko waxee dane axbarana xabaar nañu wa qaala Usmaan kanta sayyidina Usmaan ibn Abi Shayba mu njëkk mi moom ki mu njëkk a tudd moom dane haddathana noonu la ko waxee Jariirun muy Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Raazi al-Kuufi al-Qaadi gane àddina 110 génn àddina 188 rahmatullahi alayhi an al-A'mash mu jël ko ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihran Sulaymaan ibn Mihran al-Kaahiliyu al-Asadiyu al-Kaahiliyu mawlaahum Abu Muhammad at-Tabaristaniyu al-Asl rahmatullahi alayhi al-Kuufiyu rahimahullah siiwee ci al-A'mash gane àddina 61 génn àddina 145 rahmatullahi alayhi an Abi Sufyaan moo ko jëlee ku ñu naan Abu Sufyaan nga ne kan Saxr ibn Harb al-A'mash fan la gisee Sahr Sahr ibn Harb Sahr ibn Harb sayyidu bani Kinaan Abu Sufyaan ne non al-A'mash déggoo soixante ans la génn la la la la gane àddina la juddu alors que Sahr ibn Harb kii Abu Sufyaan Abu Sufyaan moom ñoom Abu Zarr ñoom ñooñu année trente-deux yi lañ génn àddina ci jamonoy Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan kon mooy al imam kon du Abu Sufyan bu dégg Abu Sufyan bu moo ko defal li ñeen ñi def ci suñu mbokk yi wolof yi bu ñu déggee tur bu ñu xam ne <laughs> kii rek jàpp ne diw la waaw lool tout le temps damay fàttali waa ne woon Muhammad ibn al-Hasan mooy taalib imam Abu Hanifa ba rek mu ne abu moom mu jàpp ne Hasan boobu mooy doomu Seydina Ali ibn Abi Talib dañu kee di Shaybani bokkuñu sax non c'est pas la waaw <laughs> ah, Muhammad ibn al-Hasan fekk ko nga ci ab ah, kii la doon wax euh, da doon waxtaane imam Shafi'i nga xam ne daje ak moom daje na ak Muhammad ibn al-Hasan dem na ba xam-xamu Abu Hanifa daanaka ci moom la ko jëlee ak yooyu euh, rahmatullahi alayhi rek mu ne euh, Muhammad ibn hasan ibn Ali ibn Abi Talib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 allahu akbar mais <laughs> sama xel da dem ci histoire boobu léegi léegi léegi léegi <laughs> léeg-léeg <laughs> en fait Seydina Jaabir hadis mu ngi ci Sahihayni dafa julli ci benn yére <laughs> benn isaar da jël xam nga isaar mooy yére mooy mooy làmbaayu suuf mooy làmbaayu suuf ah, bi nga xam ne mooy comme ñii armal ma ngay so ba sa digg ba ci suuf ba sa tànk yi après rida mooy ci diggante fo kiwoti bi jëm ci kaw quoi mu sol benn isaar <laughs> daal di koy takk nag ci côté ci ginnaaw gi quoi jël nag yére boo xam ne bu gudd la daal di koy lonk foofu ci benn benn benn kii bu ko lonk foofu quoi léegi am benn waay mooy benn benn wu bant bu bu samp woon foofu mu yonk ko fa nag <laughs> léegi nag am benn waay ne ko <laughs> wa mais mii la julli ci benn yére bi alors que sa benn yére bi yaa ngi fi nag mu ne ko innama sanatu dhalika li yarani ahmaqu mithluka wa ayyuna kana lahu thawbani ala ahdi nabi sallallahu alayhi naa jaabir na ko man maa ko tey def ko nii ngir ku ràngate ko ni yow daal di may gis xam nga ahmaq mooy koo xam ne xel mi daa liñ naan sawaay bon am na moo bu xaw a trivial bu ko tubaab yi yooyu mais bon <laughs> c'est pas joli là mooy ko mooy wolof daal daan ku ràngate ko voilà maa ko def jullee benn yére bii ngir ku nga teku ni yaw daal di may gis <laughs> ne ana kan ci ñun moo amoon ñaari yére jamono yoneen saa salaam <laughs> waaw moo tax yeneen saa salaam bañ ne ali kulli ali kulli minkum sawban ah est ku nekk ci yéen daa am ñaari yére voilà kon loolu <laughs> loolu laa fàttali moom ma doon reetaan loo ma ne mii boo nga wax lu tax nga doon ree loolee Seydina Jaabiru ibn Abdillah radiyallahu anhu léegi kon Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu léegi kon moom mu ne mu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna ash-shaytaana qad aysa eh, an ya'budahu al-musalluuna fi jaziirati al-arab walaakin fi at-tahriishi baynahum ba pare imaam muslim mu ne tàllale bi ni ma ko amee ci frère bi grand frère Ousmane amee naa ko ci Abu Bakr mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne jëlee naa ko ci Abu Bakr ibn Abi Shayba tamit nettali nañu ko qaala moom nag beneen yoon la jaar dana haddathanaa jaarul ci Jarir moom danay haddathanaa Waki' ah di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibnu Ruwaas Abu Sufyaan ar-Ruwaasiyu al-Kuufiyu al-Haafizu al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'waru génn àdduna 196 rahmatullahi alayhi mu ne waa xaata xawal wa haddathanaa nettal nañu ko koo xam ne nag sëriñu waa kutubu sitta la muy Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaani Abu Kurayb al-Kuufiyu génn àdduna 161 génn àdduna 247 rahmatullah alayhi di sëriñu ñoom imaamul Bukhari moom imaam Muslim imaam Abu Dawuda at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja ñoom ñëpp ay taalibeem lañ rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Muawiya mu jël Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullah génn àddina 194 rahmatullah alayhi léegi mu ne kilahuma mooy kan Waki' ak Abu Muawiya anil A'mash ñu ñëwaat jaaraat A'mash mi nga xam ne mooy pivot bi xadiis bi ci moom la jaar mooy madaarul xadiis yi kon noonu la te ci yoonam imaam imaam imaam kii eh, at-Tirmidhi ci yoonam la ko jaar na haddathana Hannaadun abwaabul birri wasila rasuulillah sallallahu alayhi baabu maa jaa Abdullah fi at-tabaaghudi mun haddathana moom ci Hannaad ibn Sari ibnu Mus'ab ibn Abi Bakr ci la ko jëla Abu Sari at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq génn am na 243 moom la ko jële moo ne qaala moom ne haddathana Abu Muawiya min gi sànq ci càll balani al-A'mash ñu ñëwaat al-imaamu Ahmadu ibnu Muhammad it ca Abu Muawiya moom la ko jëlee directement dana haddathana Abu Muawiya wa ibnu Numayr bi Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah Ah, di baay baayu sëriñu imaam muslim bi waaw dañ ko naan doom ji dañ ko naan ibnu Numayr mais mooy Muhammad ibn Abdillah kii mooy baayam Abdullah bii di sëriñ bi eh, moom sëriñu imaam Ahmad la tamit qaala ñoom ñaar Abu Muawiya ak eh, ibnu Numayr ñu ne nettal nañu al-Amash kon mu ngi noonu te yeneen càllale yi nga xam ne moom la jaarin mooy ci imaam Ahmad nag am na ko nag ci beneen yoon boo xam ne dana haddathana Abul Yaman di al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani al-Himsi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn na deux cent vingt et un moom mu ne qaala haddathana Safwan mu jël ko Safwan ibn Amr as-Saksaki as-Saksaki as-Saksaki ah, al-Himsi Abu Amr ah, rahimahullahu ta'ala génnaat na cent cinquante cinq am nañu ne cent cinquante huit an Ma'iz al-Ma'iz at-Tamimi moo ko jëlee ci Ma'iz at-Tamimi di Ma'iz at-Tamimi al-Basri moom mii nag kenn xam imaam na xayar nee na xamuñu ko léegi moom moo ko jëlee nee na ci Jaabir na shaytaan qad ya'isa am na ayisa am na ya'isa c'est la même chose an ya'budahu al-musallun walakin fi at-tahrish baynahum kon walillahi alhamdu wal minna loolu nekk na loo xamante ne nii lu baax la ci wàllu taxrij bi léegi nag mu des waa xadiis bi ana lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bii di wax ci xaraamal tongoo ak gàddaay diggante julli ni lu ëpp ñetti fan lu dul koo xam ne bidaa euh, goo xam ne ka ñuy tongoo ak ka ñuy taf di ko ber di ko beru daa indi ak bidaa gu rëy wala boog mu feeñal ak fisq goo ak kàccoor te gu mel noonu ñu ne la fii nii moo yeneen saasam dañuy moytuloo li jëm ci wàllu ay tongoog eh, di éviter wanteeg ak tamit di bañ a tuddanteeg ne da ngaa da ngeen a meroog loolu boo ko defee xam nga lu muy wane day wane ne yow saytaane moo leen noonu parce que saytaane yeneen saasam xamal na ne ñu ne. désespéré na ñu koy jaamoo di fii ginnaaw bi fi l'islam dignité ak jaamuy ay xërëm ay hubala ki laat que ñooñu doon jaamu loolu delluwaat di jaamuwaat loolu fii ci jaziratul arab loolu désespéré na ci waaye am na mbir moo xam ne moom désespéré ci mooy lan mooy yàq seen diggante yi nag waaw loolu moom du ci désespéré moom waaw waaw <laughs> lii nag yeneen saa saa waxul arab yi ah que ni yi kay mooy jullit ñi la bëgg a wax surtout ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu muy te foofu c'est occupé par les ña ko dëkk mooy al arab euh, mooy ginnaaw bañ génnee ci kéeféer gi ñu ne woon di jaamu ay bant ay mat ay yu noon noonu dugg ci l'islam seytaane moom delloowaat leen ba ñuy jaamuwaat yooyu loolu moom moom da cee désespéré parce que xam ne loolu manu ko waaw loolu moom manu ko mais ça ne veut pas dire que ay benn nit ki ñetti nit loolu mënuñoo delluwaat ci yooyu comme ni nga gise woon bi yeneen saa sam génne àddina ñenn ñi nga xam ne ñoo murtad ne génn nañ ci diine ji loolu taxul ñuy wax waaw moo la ñenn ne non ñooñu sax jaamu ñooñu par exemple Musaylima moom da leen ne yonent la yàllaa ko yónni <laughs> waaw da ne non non moom yonent la waaw ak gaa yooyu nga xam ne mooy dof yooyu rek feeñoon di wax seen waxi yooyu te Wahshi yi daal di woon koy ajjanti <laughs> Wahshi ajjanti ko sawaay wadd <laughs> naan man daal saa yi gis gaa yi benn waaye daal taxaw di di soññ nit ñi ma jël xeej ba ma faatoon Hamza rek waaw moom laa waajal ba ba ma ba ma gërëm rek daal di koy yónnee kay <laughs> saa yi jóge ci kaw rek wadd su Ibn Umar Abdallah ibn Umar keroog xeexu Yamaama maa ngi dégg ñu naan ñu naan Musaylima qad qatalahu Abdul Aswad jàmm ñuul bee ko rey de rey na Musaylima gaa yi gaa yi gaa yi ne Musaylima waajaa ko rey fekk gaa ñenn yi xamuñ ne ne wax ci la ne jàmbu ñuul bi daal moo rey Musaylima sa way wax ne man daal ba ma ko jamee mu wadd am na nag lan yi bu ñëw doon ko jekkali ah sa boroom nag moo gën a xam maa ngi moom kan moo ko ci rey cëy bu dee maa ko rey kon de rey naa ki gën ki gën a baax ginnaaw yeneen saa sam di Hamza waaye rey naa ki gën bon muy Musaylima <laughs> al-kazzaabu naraakoon bu mag bi kon mooy ñooñu eh, kantaan ak at-tahriish yàq seen diggante te yàq diggante mu ngi tàmbalee ci bañ tuddanteeg di tafanteeg di bañ a nuyoonteeg di kii boo gisee kii jaar fee nga jaar fee comme niñ gisoon ci xadiisu ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, Seydina kii nu mu tudd Abu Ayyub waaw bu ñu dajee yaltaqiyaani fa yuridu hada wala wa yasud wa fa yari fa yuridu wa yuridu hada kii di du mooy féete fee bu ñu dajee kee féete ne ku nekk di jaay di gisoo sa morom yeneen yi dugg benn koñ ci ku nekk gis nga sa morom mais dangay faire semblant ko gisoo xool fee rombante di wax waxul téléphone wala di xool xool li ci suuf mel ni yëgoo ko moom it mu def la noonu yeneen saa saa ne ñooñu loolu euh, jaaduwul loolu daganul lu weesu juróom ñetti ñetti fan kon fii kon mooy yeneen saa saa dañuy moytandikuloo alhijran moo tax mbax boo ci nee rek yaa ngi réaliser li seytaane moom désespéré wul mooy kon yow la jàpp yow le trouver comme koo xam ne moo koy jàppale ci projet yàq diggante yi wal iyaadu billah moo daal imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaaj mu ne al-hadiis mu gis nga hadiis bi nag min mu'jizaati nubuwwa bokk ci mu'jiza yeneen saa salaam mu ne parce que mooy euh, yi nga xam ne mooy biir arab yi gis nga gars yi après leen saa salaam ba léegi nii ah mooy doo gis ñu nekk di nekk ay yéeféer jaamu leneen lu dul yàlla yàlla lañuy jaamu <laughs> dañuy jullee ka def lépp di woor sopp yeneen saa salaam lool di julli ci moom def lépp mais euh, ak ànd moom <laughs> adaas bi naan ittafaqa al arabu an la yattafiqu <laughs> kene arab yi daal dañoo dajaloo <laughs> daal di dëppoo daal di def benn congrès boo xamante ne décision bu ñu fa jël mooy duñu ñu dëppoo ci dara <laughs> loolu nag loolu nag genre caricature dajaloo ngir waxtaane ne léegi aywa léegi laa décision mooy bu ñu bokk bu ñu da bu ñu dëppoo ci dara waaw <laughs> loolu liggéeyu saytaane la <laughs> waaw waaw <laughs> waaw moo tax yooyu euh, loolu nag projet saytaane la loolu nag désespéré wu ci loolu nag manoon na ne bon comme koy koy lool koy garaaw yeneen saa salaam moom mooy saadukul masduq li mu nettali wax ne loolu lay demee noonu lay demee kon kay bu amee garaaw ñu ne la non sa dañu ko xamal xam na ne loolu borom bi xamal na ko ne dina am mais yéen éviter leen di bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal loolu lool la. mais doo toog naan bon yàlla daal moo bind nee na moo bind nit ñi am na ci ñoom koo xam ne yéeféer la ak ku këpp léegi man bu ma nekkee yéeféer garaawul ah kan moo bon yàlla daal bindoon na ci lu jiitu kene yéeféer dina am kon nag man moom bu ma nekkee yéeféer c'est pas grave si waaye doo bàyyi sa waxi caaxaan yi nga naan c'est pas grave nekkal yéeféer ba dee nga seet <laughs> wóor na yàlla di nga xam ndax c'est pas c'est grave ou pas loolu moom li nga ko xam bu boobaa waaw moo tax loolu loolu ñàkk xam la waaw huwa alladhi xalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min waaw ca suuratu taxaabun maa leen bind am na ci yéen koo xama ñoo xamante ne nii ay yéeféer lañ am na ñoo xam ne jiwéy ngëm yàlla la léegi yow mënoo ne bon kon daal yéen ndekete yéen ak yéen ak compliqué kese borom bi daal lool la def man bu ma ci bu ma nekkee yéeféer c'est pas grave ñu ne la si lii itam sa loolu mooy bu leen toog mel ni ay marionnette ay xuuf maa ñàpp ci loxoy saytaane ak i mbokkam ñu leen di manipuler comme des pions déedéet waaw kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam moo tax kii ne léegi mu des bala ñu jàll waa jaziratul arab bi yeneen saa salaam di wax mooy ban jazira mu parce que jaziratul arab la péninsule arabique est mooy liñ ko dégg léegi loolu nag boroom xam-xam yi dañ ci wute ah. ah, dañ ci wute am na ñoo xam dañ ne non jaziratul arab mooy Makka ak li ko wër Medina ak li ko wër waaw non yooyu la kenn waxu fi yeneen ah non faut pas faut pas faut pas ngeen beneen bi non ah. jaziratul arab bi yeneen saa salaam di wax dëkk yooyu la Tihaama Hijaaz voilà Euh, yooyu la mooy daal fi jullit ñi dëkke woon jamono ya muy wax waaw foofu mooy jaziratul arab waaw euh, kii ne euh, loolu ñu bari ci borom xam-xam yu la ne mooy Makka ay yan boo ah, yan boo moo nekk ci mer rouge bi booy dem Badar Badar boo bu Badar soriwul ak yan bon quoi <laughs> ay yamaama ak yooyu hein yooyu la quoi léegi euh, euh, euh, mu am ku mel ni ñoom ku mel ni ñoom al asma al asma'i boroom xam-xamu lu nga boobu Abu Ubayd ñu ne nag noo ñoom mooy mooy gis ko fële Dijla Dijla nekk Irak Dijla mooy le Tigre al Furaat wa Dijla gis nga foofu tefes googu seen foofu ba Aden capitalu Yaman ci sud bi loolu mooy foofu ba foofu ci longueur bu dee ci largeur nag mooy Tihama ah mooy montagne yi nga xam ne ñoo nekk ci mer Rouge bi ah di daal dem ba fi nga xamante ne mooy ba nga dem ba Sham mooy bilaadu Sham ca frontière ba waaw loolu ay ay ay ay ay euh, dane dañoo wax ne dañ ko tudde jazira ndax bahrul xabash bahrul xabash nag mooy mooy rouge bi mooy parce que xabasha en face mooy l'Éthiopie l'Abyssinie euh, mer boobu euh, ak Faris mooy la la Persique mer Perse mooy fa Iran nekk diggante fi nga xam ne ñoom Koweït ah Bahreïn dama géej googu ñu tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu làng Iran voilà géej googu mooy la mer Persique ak Furaat di nekk biir Irak ah, moom mooy l'Euphrate loolu ñoo ko wër mooy boo jëlee foofu wàcc ah, mer bi jaar suufu Yaman ci ndox mi noonu yéeg mer Rouge bi loolu lépp dafa wër mooy da ko looloo tax ñu koy wax lool waaw ndax mooy dëkkuwaayu arab yi ci seen cosaan foofu lañ cosaanoo ak seen foofu mooy seen cosaan daal waaw kanta imam ahmad moom danoon wax ne jaz mooy liñ doon dëkk wax sànq naan jaziratul arab mooy Medina ak li ko wër hein loolu la quoi ak Makka ak li ko wër ak Yamaama ak Xaybar ak Yambo ak Fadak ak yi nga xam ne ñoo nekk seen wet ak lii wër yooyu quoi <laughs> voilà mais euh, allahu taala alam mooy Hijaz li naan Hijaz ci Hama Najd waaw am nga Najd mooy est tey Arabie saoudite est bi voilà Hijaz yooyu nga xam ne Hijaz bon daa nekk diggante Tihama ak Najd waaw moo tax ñu naan ko Hijaz Tihama ay ay ko ay ay ay ay dune ay kii la montagne chaîne de montagne yu rëy mu ngi noonee wallahu taala alam léegi euh, buñ ñëwee ci kii al imaamu al al al al al euh, ginnaaw biñ gisee lëkkaale bi ki nga xamante ne mooy al imaam al Mubarakfuri rahimahullah bi nga xam ne moom lay shara Jaami'u Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne ah, ixtasara alqaadi kalaam ashurah mu ne qaala alqaari fii miqaat mu ne al imaam alqaari wax na ci téerim bi al miqaat mu ne ixtasara daal dinay tënk alqaadi alqaadi rahimahullah kalaam ashurah waxu ñi nga xam ne ñooy ja mooy ñiy sarah hadis bi wa qaala mu ne ibadatu shaytaan waa léegi jaamu yàlla joo jaamu shaytaani googu mu ne jaamu shaytaani mooy la mu ne ibadatu sanam mooy jaamu gi ñuy jaamu xërëm yi li annahu al amiru li annahu al amiru bihi wa da'i ilayhi bi dalili qawlihi ya abati la ta'budi shaytaan voilà mu ne am ñu ne jaamu shaytaani mooy lan jaamu xërëm yi parce que moom mooy kiy digli ñaax nit ñi pousse leen ci ñuy jaamu xërëm yi te moo ciy woote jëmi te loolu li koy war mooy li Seydina Ibrahim alayhi salaam waxoon baayam ne yaa abati e eh saa baay booy laa ta'budi shaytaan bul jaamu shaytaan te pourtant ay xërëm la doon jaamu kon ñu ne la mu ne wal muraadu fii wal musalliina mooy loolu moom leer na mooy jullikat yi mooy woy gëm yàlla yi hmm? léegi nag euh, mu ne wa maanaal xadiis maanaal xadiis bi aysa min an ya'uuda ahadun min al-mu'miniina ilaa ibaadati as-sanam wa yartadda ilaa fi jaziirati arab mu ne loolu li muy tekki mooy hadis bi seytaan dafa désespéré wu ci kenn ci way ngëm yàlla yi di dellu di jaamu ay xërëm ginnaaw bi mu nekkee jullit génn ci duggaat ci xërëm yi voilà mu ne lool nag manoo ne ah ah liñ doon wax sànq ñoom Musaylima ak mbokkam yi ñi ko gëmoon ñoom ak ñi bañoon a joxe zakat ñoom dañoo tubbi ah. waaw ginnaaw yeneen saa salaam jamonoy Seydina Siddiq ah mu ne mooy loolu tontu woon nañ ci sànq mooy gaa yooyu seytaane rek da leen a neneen parce que seytaane boo xamee ne yow de toute façon xërëm bi mënatu la cee delloo mais dalay def loo xamante ni da yóbbu ci façon loo xam de toute façon boo fa newee da la koy peintural yaa ngi jaamu yàlla mais de toute façon yow foofu doo fa am yàlla. parce que Musaylima képp koo toppoon ko doola Abu Idris al non Abu Idris <laughs> man non kii la no kii am na ci euh, muhadram yi ku doon wax dama fàtte kana damay jaawal dama bañ a jaawale exactement wax turu koo xam ne jàpp du kooku euh, mu naan la man de tuutee des na ko man ci man ci soldaaru Musaylim <laughs> Musaylim yi laa bokkoon <laughs> mais yàlla di ma gindit bokk ci borom xam-xamu xadiis yu mag yi kooku Musaylima naroon na ko mbaal <laughs> heureusement ba faatuwul keroog bi ñuy faat Musaylima sinon yàqu na ba faw waaw kon mooy de façon mooy dalay parce dëgg la ñoom Musaylima bi muy woote wootewul ci jaamu xërëm moom da ne saa daa ñëw ne neen saa saa yow yaay yeneent boo xam ne yonent waa côté bi après man maay côté yonent waa côté bi léegi yow boo génnee àdduna léegi man ngay kii yonent saa salaam <laughs> fekk mu ngi yoroon benn <laughs> caru tàndar ma ne lii sax boo ma ko laajoon lu <laughs> ma la ko jox après bàyyi koog al Ash'ath ibn Qays Thabit ibn Qays voilà ne ko waxal ak moom daal dem bàyyi ko fa <laughs> après am ah, Musaylima daa wéri après nag yonent saa sam génne àddina nag mu ne nag moom nag yonent la daal di commencé nag bi wax waxi caaxaanam yooyu ne day génne ay alxuraan naan alfiilu malfiil wa ma malfiil <laughs> waaw ay way ñay waay xam loo ñay <laughs> am na genn gu gàtt am na benn kii boobu muy kii yombu xaw ma trompe xaw ma gudd waaw ad-difna uma ad-difna waay waay mbott waay ku la xamal mbott wama adraka ma ad-difna Musaylima ko moo na ko benn waay xam ne moom bañ diine daa bañoon lislaam waaye na ko Musaylima nee la àndal waaye xam naa <laughs> <laughs> maa ngi seede ne yow laa àndal de mais nag kàcc kan nga moom <laughs> fan la borom bi wax ay def daam ak def daam ah eh mbott mal mbott luy mbott wax lu cohérent paaxi naa ti paax naa saway <laughs> naa mu say no li ma bu rek caaxaankat la woon quoi <laughs> mooy mooy yooyu ñuy dëbb quoi <laughs> comme yooyu nga xam ne gaa Euh, bu ñu kiy wee quoi bu ñu bu ñuy bojju yi ñuy bojju noonu ci mbay mi wa zaariaati zaraa fal xaasidaati xasdaa fa taaxinaati taxnaa wal xaabizaati xubzaa wal aakilaati wal laaqimaati luqmaa yaalatan wasamnaa zaariaati zaraa ba mooy maa ngi waat ci mbay mi am mbay ak yi ñuy ak ya ñuy dëbb ak ya ñuy defar mburu mburu mu neex ak ya ñuy lekk di ko xamb ak la ñuy liñ yooyu xam nga daa reetaal lu ko wal mubdiyaati zar'a wa zaariyaati qamha non mosay ni ma daa daa daa tëppërlu ko woon quoi moo taxit Allahu akbar léegi moom moom par exemple euh, Iblis ni leen jaarale gaa yooyu mooy neewu leen kaay leen jaamu xërëm nee na ne waa ji yonent la moom itam mu ñëw wootew waaw mais comme que day nar léegi nag mu dégg lu mu dégg na ñu ne yonent saa saam defoon na ko rek Musaylima ne day def ngir benn am benn kii quoi euh, mu'jiza quoi. ku doon nettali imaam alhamdu kasiir foog naa mu ngi koy nettali ci al-Bidaaya wan-Nihaaya mu mu Musaylima daa dégg ñu ne yeneen bu fekkee benn teen bu kii nii bu ci tifli woon day bari ndox te day neex yooyu Musaylima fekk teenu jàmbur sawaay ne moom mën naa def loolu daal di koy daal di daal di ciy tifli teen ba nëb ba pare daal di ndox mën naa <laughs> <laughs> dégg naa ñoom saasam bu romboon ay xale nii raay seen bopp yi bu dee amuloon karaw kay kii karaw bu rafet lay am sa waay fekk xale bu am karaw mu raay ko xare bi leel amatul karaw <laughs> karaw gana <laughs> ay dama moom par exemple ngir iblis naxe gaay dana kii yonent neewu leen waajee xërub leen jaamaro danaan yàlla la non moom yàlla ji Muhammad doon wootee alayhi salaatu wa salaam moom moo ko yónni voilà mais loolu génnewu leen ci voilà mooy naxi iblis kon da xam ne jaamu iblis iblis buy musalluuna yi désespéré wu nag kanam ñu koy jaamu mais ñooñu ay minorité lañ voilà lu dul ñi gënoon a torox ñoo àndoon ak moom alhamdulillah waaw moo tax loolu lu leer la <laughs> waaw mais nag dina dox ci yàq seen diggante. di leen yóbbu nag ñuy loo xamante ne ci ay rayanteeg ay non daal mel ni kenn bëggu cee gis sa moroom lool moom du ci désespéré wu te fépp fu mu ko mën a xambe lool nag du du du du jinne bi kese waaye saytaane nit bi tamit da koy liggéeyal ndax minal jinnati wan naasi la borom bi wax saytaane moom ko yaakaar ne benn peer la moo yow yàqu ba waaw Iblis day liggéey hein mais iblisu nit ñi di liggéey tamit waaw ñooñu nag bu ko defee yàq diggante yi lay nekk waaw te loolu ay fitna rek lay indi moo tax du ñu avancer noonu avancement du yomb ci ñu mel noonu parce que euh, boo gisee <laughs> yenn yu bari du mën a xew ci euh, monde islamique bi mooy dañoo diviser wu d'une seule mooy nu ñu man di tol tol tol ci nombre ça ne sert rien waaw face à leur division mais ça ne rien waaw géant lañ boo xamante ne nii daanaka pesé wuñ dara waaw comme booy comme château de cartes château bu rëy ngay gis foog ne bu kii la ndekete yoo carte kese la loolu lu ko waral parce que dañoo divisé wu waaw li yeneen saa sax naan dañoo al muslim al mu'minu euh, masalul mu'minina fi tawaddihim wa talahumhum wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid ida staka min udwin tadaa lahu sairul jasadi bil sahari wal humma loolu lañ deful ne booy ngëm yàlla yi ci seen soppante seen jàppante seen bëggante dañoo mel ni benn koor benn yaram bu ci fenn méttee beneen bi day yi ñun meluñ na beneen bi kalbul yaan kalbun yaan comme mur yasuddu ba'daha ba'da lenn li dëgëral yeneen yi ñun meluñu noonu frontières yi nga xam ne moom la ñu rëddal sax yemuñu ci loolu da ngay gis ci biir frontières yi ñu koy utaati division <laughs> waaw loolu ci waay man lu ci waay man te nag lu waay wax kenn rek da nga koo yab boo nee naar yi xoolal yi lii ñun dal toroxtaange yëpp ñoom la ñun jullit ñi dama naan la yow da ñeme yàlla rek <laughs> bu dee wolof nga kañ dugg biir Sénégal ñu fekk <laughs> waaw Eh, kañ dugg biir Sénégal yéen fan ngeen dëppoo ci dara aw oh, waxuma dëppooy dëppooy nifaaq yooyu naafiq yooyu nga xam ne ci cérémonie yi ku nekk di war nañu ñëpp benn lañ te bu ñu wéetee ku nekk ndax kenn raxuñuy buñ ko xasee wax ah lan nañu daal di commencé nag lu ñaaw lu ne kañ doon tagg ca tànt ba di taggante ku nekk di wax sa moroom lu mel ni xeme loolu moom jikkoy naafiq la wal iyaazu billah loolu taxul ñuy wax mooy ku nekk bul xool kenn naan diw yow fexeel defar sa bopp voilà kon nag ah nañu bañ a may seytaane di yàq suñu diggante yi mais désespéré wu ci waaye waruñu ko yombalal jeu bi nag wala di ko may muy ame succès ci ñun ku nekk bu ne woon man moom Iblis moom de toute façon man lii moom du ko jouer sama côté fu mu ñëwee dinaa ko bouler ku nekk def noonu ñu ba du du am ñu bari waaye bu ko nekk ñee di gis sa bopp walla ñun yéen walla yéen yéen a gën tedd ñi ci des parce que yéen saw ñee ngeen wala ñeneen ñi walla yéen der bu ñu ngeen yéen ay premier homme kasib ngaw itam ngeen jàpp nangama nangam mais <laughs> waliyasu billah kon nag ñu yem noonu insha allahu taala ahadana allahu min at-tahrish wa at ñu borom bi mu sol ci jiw iblis yi léegi bii di ñëw insha allah ñu gis xadiisu Seydina Mawlana Abu Hurayra wii nag daa niroog xadiis yële yi ñu génnoon voilà mooy ñu génnoon ci jotaay yële génn laa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas voilà même xadiis yooyu lay indiwaat euh, bii di ñëw ak yu mel noonu insha allahu taala mu des ñetti xadiis